di wax ci li nga xamante ne mooy xare boobale di alxandaq kon nag gisoon nañu li nga xam ne ci gàttal ni nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaabaami radiyallahu anhum daldi def ba ni nga xam ne noonu lañu defare li nga xam ne mooy mi di kanaal boobale di tranchée boobale nga xamante ne nii moom lañu wërale woon ngir waa Quraysh ak waa Ghatafan ak ñi nga xam ne ñooy nooni arab yi leen bëgg dal ak ci kilifaay yahuud yi jóge woon ca xaybar te ñu jëlali woon leen Medina yóbbu leen daal di leen woon exilé daal di leen woon dàq ñu dem xaybar daal di ñëw ngir xareek yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne noonu lañ def ba pare li nga xam ne moom lañ doon defar bi nga xam ne gisoon nañu kon ñu ngi doon wax ñëw ci naafiq yi li nga xam ne moom lañ fa nee woon ci jataay yeewee su tuddaloon na lañ la doon wax ñoom di ut ci liggéey bi li gën a lañ doon def buñ gisee ne kenn gisu leen ñu daal di rocceeku daal di dem seen kër ya léegi nag bi nga xamante ne ci lañ ko pare waa waa Quraysh ñëw waxoon nañ la ci yaa ñaari jataay bañ agsee ku nekk fan la campé waa Quraysh fi ñu campé waa Ghatafan nga xam ne ki leen jiite woon nekkoon ki nga xam ne mooy Uyayna ibn Hisn al-Fizari fi nga xam ne moom moom mooy Uyayna ibn Hisn al-Fizari fa nga xam ne moom fa la campé woon ak ñoom mis ñoom ñoom waa Banu Murra fa ñoo xam ne moom lañ campé woon ak waa Ashja ñooñu fa ñu campé woon loolu lépp wax nañ la ko bi nga xam ne nag ci la yonent mi alayhi salaatu salaam pare mbir mi waa Quraysh nag ne jaax agsi ak seeni mbooloom ñañ àndal ak waa Ghatafaan ñu daal di gis biñ ñëwee taxaw xool gis affaire bi ñu xam ne mënuñoo continuer ko waa gaa yi campé foofu nag jullit ñi comme que nag mbir mi lenn la yonent ma lay saar saam daal di teg benn stratégie mooy nan la ñuy defe nag ndax doo def mbir mi rek dem sa kër toog déedéet mooy ne gas nañ mbir yi mais am na côté yoo xam ne ay yoo ko am ne mooy mbir mi mënuñ ko woon a gase côté boobu foofu nag fokk am ñu fa taxaw di ko garder te tamit comme que yéeféer yaa ngi nele bari mooy daa dañuy taxaw jagmarloog ñoom ñu nekk mbalka mi dox seen diggante ñii nekk fële ñii nekk fee jullit ñi yor seeni arme yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di jël jigéen ñi ak xale yeeg yépp mu bàyyi leen ca biir Medina comme que dañoo génn ba côté Salara benn benn tund bu mag benn genre montagne bu ne woon ci buntu Medina foofu lañ gas léegi nag jigéen ñeeg xale yeeg ak màgget yi ñu def leen ca biir Medina ba pare nag dugal leen foo xam ne fu baax la ndax. bi nga xamante ne nii ndax loolu lan moo waral yonent bi alayhi salaam def lool ndax bi nga xam ne ci la waa Quraysh ñëw dafa jékki daal di yëg benn xabaar bu koy wax ne yahuud yi des fii Medina muy waa Banu Qurayza kat ñoom daal ñuy ànd ak waa Quraysh ñi ak gàngoorum gi ñu àndal ngir ñëw dal sa kaw yonent mi alayhi salaatu salaam nag mbir mi jaaxal ko mu ne léegi ngir leerlu toogul rek ne comme que loolu xabaar bi dikkal na ko noon mu ne déet mu ne lay leerlu mu yónni Seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar ak Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhuma ku ci nekk kii moo nekkoon sangu waa Aws kii nekkoon sangu waa Xasraj rahmatullahi alayhima wa radiya anhuma muy ñaari waaso yi mag yi nga xam ne ñoo ne woon Medina seen ñaari sang yi la ne leen dem leen ci yahuud yi yi nga xam ne ñoom laa amaloon accord ba ma doon dugg ci Medina ngir ku ñuy nar a dal suñu kaw ñu jàppale ñu demal ngeen laaj leen ñoom ci lan lañ ne mooy nañ ñu jàppale ndax am na suñuy noon yu ñëw léegi nag bi ñoom naa Sa'd ibn Ubaada daal di demee ak ki nga xamante ne nii mooy Sa'd ibn Mu'aaz biñ demee nag nga xam ne bon ñu dem ci gàttal yahuud yi daal di leen ne waaye yow ban kii topp leen fee ngeen naan ban ban accord moo dox suñu diggante dara doxul suñu duggante ah Ka'b ibn Asad bi kilifaay waa Banu Qurayza daal di ne ko waaye waaye fii dara daa dox ci ñun xanaa yéen daal da ngeen a bëgg a ñëw ah naan ay accord ginnaaw bi ngeen fi génnee suñu mbokk yi jamono yële waa Banu Nadir ngeen génne leen te suñuy mbokk yahuud la ñëw naan ñu bàyyi ba am problème naan ñu ay accord fii accord amu fi Seydina Sa'd ibn Ubaada comme li imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi wax mu ne léegi nag mu mer di xulóog ñoom di leen ŋàññanteeg ñoom sey Seydina Sa'd ibn Mu'adh comme que moo newoon seen allié moom ak waa waa Banu Qurayza ci arab yi laata yonent bi saa saa waa foofu ci Medina doo fa ñëw léegi mu ne leen ah yéen sama yéen mbokk yéen yahuud yi ah yéen di samay allié ngeen loolu nag doxul woon suñu diggante de jàppalante lañ waxoon gars yi na ko ma jàllal na le amoo dara loo wax léegi nag ñu dem. yonente bi aleyhi salaatu salaam nag waxoon na leen ne bu ngeen demee li ma dégg ne yahuud yi dañoo ànd ak ñiy dëgg la bu leen ñëw wax ma ko ci biir mbooloo mi parce que day tiital ñépp waaw ndax suñuy noon a ngi fee suñu kanam ñu foog ne ñun li ñu defar baax na mbalka mi ndeke am nañ noon yu nekk suñu ginnaaw te fa lañ bàyyi ca biir dëkk ba ñu ngi fa bàyyi suñu soxna yeeg jigéen ñeen màgget yeeg ñi manu la xare yonent ba ñoom ñu ñëw ne ko waaw udal waqaara ne ko comme waa udal mooy ña ña nga xam ne yonent bi alei sat salaam daa ma soona yónne ay saxaaba ay ay gox gaa yu dem faat leen quoi na daal di leen trahir faat leen loolu nag ñoom ñu ñëw wax loolu yonent bi alei saa salaam xam ne kon mooy gaa yi daal di nañuy trahir yahuud yi daal di nañuy fekk seen kóllëre yonent bi alayhi salaatu salaam ne allahu akbar daal di tëdd nag bu ñu tëddee jëli ñi après ñu ñu xaw a jëli quoi mooy mbooloo mi xaw a jëli ne yonent bi alayhi salaatu li tax mu tëdd nii mooy xabaar bi ko ñuy indil neexul ba gaa yi tiit nag. gaa yi gën a tiit foofu nag ca naa naafiq ba doon waxee naan way Seydina Muhammad a ngi alayhi salaatu wasalaam doon ñu dig gaa yi foofu lañ tiite waa Quraysh aksi nekk ci kaw ñi nekk ci suuf ba pare seen ginnaaw ndeke yahuud yi ñoom ak gaay yi ànd waa Banu Qurayza gaay yi tiit foofu la alxuraan yii yëpp dina ko leeral dinañ ci ñëw ci laaye yi ci la naafiq bi ñu doon wax keroog naan wayow sayyidina Muhammad mu ngi ñuy dikk alayhi moom nag du wax loolu moom mu ngi ñuy dikk alayhi wassalaam naan dinañu yor kunuuz ak Kisra yooyu dinañ ko kii te ñun kenn ci ñun mu ngi nii tiit ba dem faaj aju faj aajo doomu aadama sax ñemewu ko ba am na ñenn ñi ci ñoom naan boo yonent bi alayhi salaatu salaam ngir man a daw quoi ngir bëgg a jóge jóge fii yii naan yonent bi alayhi salaatu salaam ñun njaboot ja fële ca suñu kër ya ñun dañoo xaw a yi suñu kii yi daa xaw a excentrique excentrique dafa xaw a xëcc marina tuuti suñu kër yi léegi nag suñu njaboot ya dañ leen faa fàtte ak ak liggéey baag yooyu ak xar yaag yooyu ku leen di toppatoo ko yonent bi alayhi salaatu salaam may ñu rek ñu dem comme que am nañ ay noon ci ginnaaw yahuud yi ñun fa ñu dëkke dañoo jege ñoom suñu kër ya bu ko defee ñu mën a protéger suñu kër yi noonu le ngaa yi nag naan inna buyutana awra waay waay suñu kii suñu kër yi dafa vulnérable de wóorul mooy nit ñi ñoom mën nañu ñoo dal kon may ñu dem yeneen mi alay saa saam ko wax mu ne la demal waaye jox leen digal noonu ci noonu daal lañ nekk ba mbir yi nag bi nga xam ne demee na noonu nag waa Quraysh nag affaire yi kon mbir yi ñàng na jullit ñi xam nañ ne léegi nag mooy xare bi mooy am nañ ay noon yu nekk seen gannaaw ak ñi nekk seen kanam fu nekk muy waa Quraysh Ghatafan ak yahuud yi nekk ca gannaaw Banu Qurayza ndeke ci ñoom lañ àndal léegi nag ba ni ñu tiit léegi nag bi nga xam ne ci lañ nekk noonu ñu gis waa ahzab gaay biñ agsee jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu xamal leen ne kon mbir mi nii la demee léegi nag ñoom ñu comprendre ñoo ci comprendre ressource noonu sax léegi nag ñoom ñu kontaan ne hada maa wa'adana allahu wa rasuluhu lii la ñu borom bi yonent bi sallallahu alayhi suñu borom ak yi ndawam bi alayhi wasallam doon ñu dik këne ñoom dinañ ñëw ngir xareek ñun waaye ñun yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu keroog ne ñun ñooy dinañ ubbi ji li nga xam ne mooy les trésors bunti caabi yi Kisra ak Perse yi ak romains yi dinañ ko teg suñu loxo Sham ak Yaman kon nag ñii bu ñëwee mooy lii lañu ñu yonent bi alayhi salaam digoon mooy loolu kenn du ko amee duñu ko amee ci nelawaan ah, mooy fokk ay xare lay doon te comme que ñii nag ñoo ñi gën a néew waa Quraysh ak lu ñuy bari bari tey kon nag ñu kontaan ne lii mooy li nga xam ne moom lañu ñu borom bi digoon ak yonentam bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di kontaan léegi nag waa Quraysh agsi bi ñu agsee Amru ibn Abd Wudd daal di agsi bi ñu ñëwee ba ci foofu gis mbalka mi ci lañ ne lii du xalaat boo xamante ne nii ak ku dëkk fii ci réew mi arab nekk arab fii ci arab yi moo ko xalaat lii du xalaatu fii léegi nag ñu xaw a rëccu quoi léegi Amr ibn am du Wudd ak Ikrima ibn yi Jahl doomu Abu Jahl ji rëppatal seeni fas ak beneen waay bu ñu àndal ñu daldi tëb xam nga waxoon nañ la ndax bi am na côté boo xam ne mooy ne mooy tabaxuñ mooy gasuñ ko woon ba foofu ndax dafa dëgëroon te tamit mooy mënuñ woon gas fi foofu nag daa am ñu ko waroon a téye léegi nag ñoom ñu fexe rëppatal seeni fas forcé jaar foofu tëb léegi bi ñu agsee Amru ibn Abd Wudd daal di nga xam ne kàccoor bu mag la woon keroog Badar ñëwoon na ñu daal di koy duma ba daal di koy gaañ def ko ay blessures yu bari moo taxoon moom Uhud ñëwaatul ñooy loolu naroon naa dee Badar mais dafa blessé Uhud xare ba ca tegu ak waa Makka ñëwul léegi nag mu ñëw bi nga xam ne nag ci la agsi nii rëppatal boo ko daal di agsi taxaw nag di bàkku quoi naan naan naan hé man yu baaris naan aywa gaayal fii ñëw leen fii kan mooy léewaatoog man Seydina Ali ibn Abi Taalib génnoon ndax bi mu ngeen gisee ñu tëb rek Seydina Ali ibn Abi Taalib dafa daw ànd ak ay saxaaba daal di ngir dem taxawu seen kanam léegi gars yi mu naan leen kan mooy kan mooy bu kan mooy léewaatoog man Seydina Ali ne ko man am na ci beneen riwaay yonent ma lay saa bi mu ne bi Amru na Abd Wudd ne man ne ko kan mooy kii Seydina kan mooy léewaatoo Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko man yonent ma lay saa saam ko déedéet kii Amru la mooy kii il est bul dem Seydina Ali na Abi Taalib Amr ne hé ma ne kan mooy Amr ibn du Wudd kan mooy ñëw gu leewaatoog man Seydina Ali ibn Abi Taalib ne waat man tekkiwul na ñeneen yi dañ koo ragal de comme que nee na man ñu bàyyi ko sahaaba yi noonu lañ doon def ku xas a wax ñoom du ñu dox lu dul ci ndigal nekkul ne kenn da koo ragal loolu bu ko ñenn jàpp ne dañ ko ragal mukk nit kii amr la mu ne ko way yonent ba ñetteel bi mu ne yonent bi saa saa bàyyi ma walaw kaana amra même bu dee amr la may ma ma dem ak moom mu dem amr naan ko eh yow bëggumaa xare yow parce que yow yow yaay doomu Abdu Manaaf mu ne ko man maay ibn Abi Taalib ndax Abdu Abu Taalib noonu la tuddoon mu ne ko bëgguma laa faat parce que sa bàyyi sama xarit la woon mu ne ko boo ma bëggu la faat man nag bëgg naa laa faat Amr ibn Abd Wudd mer daal di wàcc cor gëléem kii jaa euh, fas wi ñéegoon cor ko jël benn jaasi ji dóor ko ci xar kanam gi daal di taxaw ngir wane ne tey du génn tey moom du daw sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu daal di daal di koy utsi gaa yi ñu daal di songoo bi ñu songoo nag ambre fa la nekk di way ay wayam quoi di wax ay waxi dofam léegi sëy nañu songoo pënd wi wuri Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di koy faat gars yi ba fa ngay foogoon ne moom Seydina Ali la faat bi pënd wi wuree ñu gis Seydina Ali toog ci kawam naan allahu akbar gaa yi kontaan seydna ali dem naan nasara alxijarata min safahati ra'yihi wa nasartu rabba muhammadin bi sawaabi fa saddadtu xiina taraktuhu mutajaddilan kal jiz'i bayna dakaakikin wa rawaabi wa afaftu an aswaabihi walaw annani kuntul muqattara bazzani aswaabi laa taxsabanna allaha xaadila diinihi wa nabiyahu yaa ma'shar al ahzaabi seydna ali ibn abi taalib asadullahi alxaalibi radiyallahu anhu way fa way yooyu ne bàyyi ko rek da doon lan la doon dimbali xeeru màkka yooyu ñuy jaabu ay hubala ki laa ndax lan ndof gi nga xam ne moo nekk ci xolam mooy ñàkk boppam moo tax muy dimbali ay xeer waaye man ñëw naa faat naa ko ci gàttal ne yéen bu leen yaakaar ne yéen mbooleem ahzaab yi mbooloo yi ñëw def kuréel bëgg fay diineel islam xam leen ne